bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim walamma balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilma wa kadalika najzi almuxsiniin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci la ayaab ñaar fukk bi ak ñaar ñaar fukk bi muy ñaar fukk bi ak ñaar mu ne kon walamma balaga bi nga xamante ne nag kon jàppandañ na seyyidinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam ma ñu doon dugal ci teen ba ca teen yu lëndëm ya suñu boroom daldi koy jàppandal ci kaw suuf ci Égypte fa nga xam ne moo doon moo doon moo doon fa réew mi ginoon a rëy nekkoon puissance mondial ëppoon doole ci kaw suuf mu jële ko ca teen yu lëndëm ya indi ko ci capital bu toll noonu le ñu jaay ko fa ba pare ka ko jënd nekk koo xam ne ku baax la léegi nag ka ko jënd kan la am na boroom xam-xam yi dañ cee wuute am ñu ne kii mooy ki nga xam ne moo doon yor ak équivalent ministre des finance et de l'économie ak li agriculture ki yor wàllu mbay meeg càmm geeg li jëm ci wàllu koom-koomu dëkk bi ak ki nga xam ne moo yor budget muy wàllu wàllu koom-koomu ah, eh, réew réewum Firawna ma kooku moo ko jënd kooku mooy Al Aziz moom lañ doon Al Aziz am na nag ñu ne Al Aziz moom moo doon jiite Firawn moo doon jiite Égypte ñoom Aziz lañ doon tudd après lañ tudd Firawna wallahu taala alam laaye daal mu ñëw wax dénkaane kalima ba kàddu yu rafet yooyu soxnaam na ko daal rafetalal nekkam fii ci kër gi wala ma balaga da suñu boroom nag nee na bi nga xamante ne nii nag ci la ci la jote ashuddahu digg dooleem nekk ko xam ne ko mat sëkk la moom Seydina yan Yuusuf alayhi salaam léegi nag loolu ñaata at la loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute ñenn ñi naan mooy bi mu amee 33 ans am ñu ne noonon mooy bi mu amee 40 ans am ñu ne mooy bi nga xamante ni ci la am 20 ans am yeneeni wax ak yeneeni wax yoo xamante ne nii daal wallahu taala alam boroom bi daal moo gën a xam loolu lépp lu ci nekkoon li am solo daal mooy lii mu ñu wax wala maa ba nga xamante ne nii balaxa ci la jote ashuddahu diggu dooleem ak matam mat sëkk ci wépp wàll nag naaxu ci lañu ko jox moom seydinaa yuusuf alayhi salaam xukman jox ko li nga xam ne àtte awa ilman ak xam-xam muy xam-xamu nubuwa daldi koy man mu man di àtte ci loo xamante ne nii ci borom bi tabaaraka wa taala muy xam-xam xereñte goo xam ne lépp muy muy compréhension dégg gu sew ci àtte yi nga xamante ne nii mooy ci àtte yi jóge yi muy war a àtte te muy xam-xam yi ko boroom bi sottil muy yi nga xamante ne nii ci nu wax nekk koo xam ne yonent la mu ne wa kadhalika ne ko noonee yi lañuy faye almuhsiniina ñi nga xam ne ñooy way rafetal ndax moom mii muñ gu rafetam gi mu def ba pare suñu borom faye ko loo lële daal di koy indi génne ko ca teen yu lëndëm ya génne ko dugal ko fu leer fii ci foo xamante ni ka ko yor nekkul koo xamante ne nii ndax jamono yooyu ak a yomboon nga am sang boo xam ne da lay torturer di la duma di la teg ay ay liggéey yoo àttanul ba pare di la jaamloo di la dóor di la teg ci naaj yi di la yóbbu ci tool yi waaye xoolal sangam bii ko boroom di daal di daal di defal nga xamante ne nii kon daal lii la ku rafetal daal borom bi nii lay fay ñi way rafetal yi goy muñkat yi mu ne rawa waraawadathu léegi nag bam newee foofu nag soxna soo sële nag nga xamante ne nii moom la ko boroom boroom jëkkëram muy sangam bi nga xam ne moo ko jëndoon mooy kooku nag ki mu ko dénkoon soxna sa nag daa seetlu ci moom surtout bi nga xam ne ci la gën a dëgër nii ashuddahu toll ci ndawam mat sëkk ah mu xemmeem nag Seydina Yuusuf sexem neem ko lool bëgg nag ba moo tax suñu borom di nettali lii mun bëgg a joteeg moom nag waraa wadat humu daal di jote bëgg daal sàkku ko ngir daal mu sëyëg moom daal mooy joteek moom def daal faaxisa lu dul noonule allati ka nga xam ne ndaw sa nga xam ne huwa moom seydinaa yuusuf alayhi salaam fii baytihaa mu nga ca këram te mooy jëkkëru mooy mooy madam daal mooy jëkkëru sàng bi ko jënd si nafsihi ci boppam ndaw see ko sàkku de wa ghallaqatil abwaab laata lool nag dafa def la jël lépp ay matuwaayam moom ndaw si daal di tëj buntu yi comme que këru palais la woon koo xam ne mooy bu dul ministre boobu bu dee ministre tamit mooy fi muy dëkk daanaka palais la kërug ministre moom ni muy mel wala bu ñeen ñi ne mooy mooy buur ba rek xam nga ne moos ni muy mel bari ay buntu bari ay salon ndaw si nag daal di tëj buntu yépp waqaalat ba duwal di woolu ko nag ginnaaw bi mu ko wooloo mu ñëw mu dem jàll ci buntu bu mu jàll tëj tëj yépp daal di ñëw nag wa qaalat mu ne ko haytalaka mooy maa ngi nii daal bàyyee naa la sama bopp daal mooy yaa ngi nii daal yow yaa ci des mooy daal bismillah mooy daal mooy ah nañ nekk daal ci li nga xamante ne nii mooy daal xam nga li nga xam ne moom laa sàkku ci yow daal mooy nga joteeg man qaala bi mu waxee lool maadallah seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam ne ko maa ngi muslu di daw ji làqu ci boroom di tabaaraka wa taala innahu dëgg-dëgg gis nga ki nga xamante ne budul woon dara sax mooy innahu bii sa jëkkër gi nga xamante ne moom mooma moom ah ma waaye ah moom de rafetal na sama nekk fii ah moom de ak rafetal gi ba ma fi nee ba léegi mooy ni mu gën a rafetal la ma yore mel ma mel ni doomam ah kon nag mbir maa ngi noonu kon nag ku mel noonu innahu nan laa koy trahir nan laa koy wore ci soxnaam nekk ak soxna soxnaam may joteeg soxnaam ginnaawam hey loolu de maadallah maa ngi suñu boroom innahu ndax dëgg-dëgg laa yuflihu du ter du du texe mukk ta du gañe az-zalimuna ñi nga xamante ne ñooy tooñkat yeeg waraatekat yi ñi nga xam ne ñooy jaar ci suuf di daal di joteeg di séq ñi nga xam ne ñooy ñi leen defal yiw ñuy jaar di daal jéem a jéem a cokkaas seeni soxna ba am lu ñuy joteeg ñoom ci lu ñaaw ñooñu moom xam nga ne ku mel noonu le trahir kat yi tooñkatu seen bopp yi tooñkatu nit ñi ñooñu duñu texe mukk am ñu ne déedéet innahu rabbi mooy sama boroom lay wax maadallah man de maa ngi muslu ci boroom bi tabaraka wa taala innahu dëgg-dëgg moom de rabbi mooy sama boroom ahsana waaye moo rafetal sama nekk fii ci kaw suuf rawatina moo rafetal ginnaaw ba mu ma génnee ca teen ba moo man rafetalal sama nekk fii innahu dëgg-dëgg laa yuflihu du ta du du du texe de az-zaalimuuna tooñkat yi njaalookat yi ndax ku njaaloo mooy tooñ nga sa bopp tooñ nga tamit diw ak keneen mu ne nag pat dëgg-dëgg nag hammat bihi ndaw si soxla woon na lool amoon na cofeel gu rëy ci Seydina Yuusuf ba amoon cofeelu ba xemmem ba ak li nga xam ne disposition ngir joteeg moom ngir daal di njaaloog moom wa hamma biha waaye Seydina Yuusuf moom de moom amoon na mooy am na lum mu yëgoon ngir ci ndaw si lawla an raa burhaana rabbi burul woon ne dafa gis ki nga xamante ne nii mooy burhaana law lay përëw boo xamante ne nii boo xam ne moo koy soril ci lii nga xamante ne moom la ko ndaw si bo woo tamu tukkee ci boroomam tabaaraka wa taala loolu nag lii nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ ci wax yu bari yoo xamante ne nii àgg na ci ay juróomi wax naan wa walaqad hammat biha ba walaqad hammat bihi wa hamma biha mooy ndaw si moom da koo soppoon dafa bëggoon ngir joteek moom ngir njaaloog moom waaye ñu ne wa bi hamma biha Seydina Yuusuf loolu mu wax ci moom loolu lan lay tekki loolu li ñu njëkk a wax moom la ñu bari wax waaye amaane li gën a dëgër du loolu déedéet ndax loolu moom traversé wul masula traversé ci xolam mukk li mu wax noonu ne innahu rabbi loolu mooy wane ne loolu noonu même bu dee li ëpp ci boroom xam-xam yi loolu la ñuy wax tafsir yi loolu noonu ginu la dëgër du tout walla iyaadu billah muy xalaat loolu le mooy lan mooy innahu rabbi bi mu wax moom de sama borom muy ki ma moom sa sa jëkkër ahsana waaye moom moo rafetal sama nekk fii kon maadallah maa ngi muslu ci yàlla kon kooku noonu yaakaar nga ne amoon na benn xemmemteef ngir di di di séq ndaw soosu déedéet mooy lan li nga xam ne moom la ci yenn boroom xam-xam yi daal di wax comme ñoom Qutrub rahmatullahi alayhi loolu noonu mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala mu ne mbir mi lenn la suñu boroom dane wa hamma biha lawla an raa burhana rabbi mu ne lool taqdiim ak xiir da cee am mooy daa am fii alquran dafa jiital comme que dafa wax di muy wax cofeel gi ndaw si amoon ci moom ak yitte gi mu amoon ngir joteek moom ci wàllu sëy suñu boroom indi hamma bihi wa hamma bihi indaale comme dane hammat bihi wa hamma biha mu indi ko foofu waaye loolu nekk loolu li jiitu li nga xam ne mooy nii la ñëwee waaye ci ci ci liñ koy xame mooy lawla an raa burhana rabbi mooy bu dul woon na gis na layu boroomam xam mooy leer gi borom bi def ci xolam tax moom mooy leer giy jañ ji nga xam ne mooy repousser lépp lu ñaaw loo xam ne moom mooy gaaral ci kanamam burul woon loolu nga xam ne mooy lu leer loolu le preuve boo bële burhan nga xam ne ci lay ci lay sorile ci la koy jañale lépp lu ñaaw lu koy jege burul woon la hamma bihi walla budul woon la hamma burul woon loolu kononte kon doon na am cofeel gi ndaw si am ci moom ak yitte gi mu am ci moom ngir joteeg moom walla mooy lawlaa burhaana rabbi budul woon burhaana bi boobu konoonte kon hamma biha kon kon moom doon na ko am cofeel am disposition namm li ndaw si namm ci moom waaye nag loolu amul kanta burhaana rabbi boobale loolu lan la ñii naan seydinaa yaqub la ko borom bi daal di wan ñii ne seydinaa jibril ak yu mel noonu le waaye ay wax yoo xam ne ñëw na ba ci juróom benneelu wax ay juróom benn wax yoo xamante ne nii loolu la ñuy wax di wax noonu waaye ku mel ni kii Seydina ku mel ni al imaam Ibn al Jawzi rahmatullahi alayhi ci li nga xamante ne mooy Zaadul ma euh, Zaadul Masir ci tafsiram bi dafa wax lu am solo ne lii nii yëpp daraa ki demewul noonu lim gis daal mooy xujjatallahi alayhi raa xujjatallahi alayhi mooy layu yàlla. preuve laal la bi biñ la wax ci xol la koy def mooy lool mooy burhan bi jeex na loolu rek la lu koy wan ne lii mooy moo ko tax mu sori ko voilà mu ne lii mooy li nga xam ne mooy li dëgër kantaa yi ma fi njëkk a wax mooy tur yi yiñ fi wax yooyu yëpp xam nga ku mel imaam at-Tabari rahmatullah alayhi dane jombul yooyu jombul suñu boroom wane ko ci loolu euh, nataalu Seydina Yaqub mu gis ko mu koy tere ak Seydina Jibril loolu ko waaye daal lii dëgër lii la kantaa imaam Ibn al-Jawzi dane yi ma fi du yii nii nag ci wax yi comme que day indi wax yi buy indi tafsiram ni mu ne yooyu moom du dara ludul ahadithun min a'malil qusaas ay nettali yoo xam ne ci nettalikat yi nga xamante ne bu doon suñu nitu jamono waroom xam-xamu suñu jamono yi ci wolof yi dañ naan ñooy gàmmukat yi mooy ñi nga xam ne seeni wax dëgërul voilà loolu nag leeraloon nañ ne waxuñ la ne gàmmukat bu nay waxam dëgërul mais dañoo bari mel noonu ba moo tax ku koo xam ne ay nettaleem lu dëgër ci wàllu diine daanaka dañ naan gàmmukat la moom lañ naan xusaas temps yoo yële nettalikat yi mu ne lii nii dara lu dul ci liggéeyu xusaas xusaas yi nettalikat yi nga xam ne seen wax yi dara lu ci dëgër mu ne nag lii man daal dinaa junju ilaa fasaadiha ci li nga xam ne mooy ak ak neenam mooy wax yooyu yépp ci téere bi nga xamante ne nii moom laa def al-Mughni fi tafsir kon nag mu ngi noonu mu ne naka la ñuy njorte ci yonentey bi yàlla bu tedd bi muy ragal ba ak yu ñiñ ci wax yu ñaaw yi ñuy wax foofale loolu ak yooyu nga xamante ne nii dara taxawu ci kon lii mooy li nga xam ne mooy li am te mooy li dëgër insha allahu taala kon nag loolu la de kon mu ne kadhalika naka nii li nasrifa li nasrifa no suu ñoo ko defal burhan joo jële mooy lay wu dëgër woo wële leer googu ci xolam di ko jañal yu bon yi muy sori yu bon yi mu ne loolu ngir muy sori anhu ñu soril ko arna suu ñi nga xam ne lu ñaaw wal fahsha ak njaaloo yu ñaaw yii innahu dëgg-dëggoom seydinaa yusuf alayhi salaam ne ne ba dina muxlasiin bokk na ci suñu jaam ñi nga xam ne ñoo ko sellal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa